ihdahuma xasba benn nag ci ñaari ñaari pegg taxawoon nga taxaw dugg benn ak sa càmmoñ ñaari côté côté bi féete ak dafa verte waaye nëtëx waaw nëtëx lool Allahu akbar waaw boo xamante ne ñax ma tooy baax naat moo fa ne léegi bi féete sa càmmoñ nag beneen wal uxra jadba beneen bi ab gent la amul dara dara saxu fa wow kon bari xeer mu ne ko nag alaysa ndax nekkul in ra'at al xasba bu dee na sa gëléem yooyee dañ leen a yóbbu ñu dem fi nga xam ne mooy fan ñax ma nëtëxee te wert te werd waayant foofee lañ dem di ko di ko for di peetre di di di di lekk foofe ndax bu boobaa raatha bi qadarillah est ce loolu ñoom dañuy for ca ñax mun na tëx moomee di fa lekk lool ci dogalu yàlla la wala déet wa in raatil jadba waaye it bu nee ne dafay bàyyi boobu dem fi nga xam ne ay xeeri kese la nga yóbbu ko fooxee amul ñax bu baax ndax bu boobaa bu demee foofee di ko jéem ut lu muy for ci diggante xeer yi loolu raataha bi qadarillah loolu est nekkul ne da koy for di di di di di di ci dogalu yàlla lay doon loolee muy def ah léegi loolu mooy laaj bi <laughs> waaw <laughs> <laughs> waaw waaw moo tax imaamu muslim ibnul hajjaaj parce que ba léegi ñu ngi ci ñëwaguñ sax ci taxriij bi al imaamu abul husayn muslim ibnul hajjaaj rahimahullah rahmatan waasi'a foofu dane sayyidina ci riwaaya mu ne wa zaada fi hadiisi Ma'mar wa qaala lahu aydan ibn Abbaas ci riwaaya Ma'mar imaam muslim moo tudd lii pa imaamul Buxaari mu ne imaam Ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne Seydina Omar daal di yokkal Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ne ko ne ko ara'ayta law ara'ayta annahu law ra'a al-jadba wa taraka al-khasba akunta mu'ajjiza qala na'am qala fassir idhan qala fasara hatta ata al-madina ha allahu akbar fa qaala hada almahill aw qaala hada almanzil inshaa allah allah <laughs> allahu akbar allahu akbar <laughs> sayyidina Umar radiyallahu anhu foofu mu daal di ko ciy dollil ne ko waaw est-ce que bu doon ne est-ce que bu doon ne bu doon ne sa gëléem yooyee dañoo dem fi nga xamante ne nii mooy daal di pétri daal di dem di fori fi nga xam ne moo moo amul benn ñax bàyyi fi nga xam ne moo wert te waaw ah te nëtëx te bu doon ne loolu la sa gëléem yooyee def ah ndax dangay nekk koo xamante ne nii mooy loole mu def noone ne dafa nekk que ne euh, da koo lottal mooy est-ce que nekkul mooy da nga koy askanale ak lot est-ce que koy askanale imaamu Nawawi mu ne ay tansibuhu ila al mu ne wa maqsuudu Umar radiyallahu an-naasa ra'iyatun lii istar'aanihi Allahu ta'aala fa yajibu 'ala al-ihtiyaati lahaa fa in taraktuhu nusibat ilayya al-'ajz wastawjabat al-'uquuba waaw akunta mu'ajjizan mu'ajjizan waaw est ce que kon sa gëléem yi bu ñu bàyyee fa nga sax dem fa nga xam ne moo wow koŋ est ce que dañ leen di bàyyi noonu rek naan ah noo xam nga nooy def est ce que Abu Ubayda noonu ngay def di nga fexe jële leen foofu yóbbu leen ci fu naat fi waaw kay wala déet moo tax Sayyid Imam An-Nawawi rahimahullah mu ne li Sayyidna Omar jublu ci lii radiyallahu mooy nit ñi borom bi moo ma leen sàmmloo waaw loolu lañ doon wax responsabilité jiit ci jataay bii ñu génn waaw waaw ñàkk jom nag mooy liñ doon wax bii weesu ñu bàyyi ci li ñépp moom ñu doon dénk la ko nangoo bàyyi suñu lu bari bu dee yow yaa soxla bàyyi ko yow ba pare di la fay weer wu ne seet ko gën a baax ci dëkk bi ñu la dëkkal fii oto yi gën a baax ñu jox la ne la day jël ay décision yoo xam ne même bu suñu yenn àq yi sax bu dee par particulier kenn ak kenn loolu na deñ ngir intere général ñu defal la loolu lépp nga nekk un irresponsable di jël alal ji di yóbbu naa des banques suisses wala étrangères ak tamit bi ci euh, euh, euh, ja yokkal sab jal wal iyaazu billah kooku kooku ñàkk jom la wal iyaazu billah léegi nag mooy man Umar Abu Ubayda radiyallahu anhu gis nga borom bi xeet yonent bay saasaam bii ma àndal ñii borom bi moo ma leen sàmmuloo comme yow li ma la wax entre sa gëléem yi bu ñu demoon foo xamante ne xur wi côté bii wert na côté bee wow na ñu dem ca fu wow fa doo yem doo leen bàyyi ci fu wow da nga leen di génn yóbbu ci fi xon ci fi nag ah man nag kon nag loolu laa doxal mooy xeet yonent bari saa saam ñii ma àndal borom bi ci sama loxo man la koy man la leen di laaj man maay seen responsable waaw waaw léegi nag comme que loolu la te borom bi dina ma ko laaj kon nag li war ci man al ihtiyaatu laha may seet li nga xam ne moo gën a wóor ngir ñoom seen nekkin seen situation du ma jël ñoo xam ne borom bee ko teg sama loxo ma war a yëngal seen mbir may jël di leen sànni foo xamante ne nii ab ab ab ab ab feebar buy desi ma waa fa ne waaw fa in gis nga bu ma leen bàyyee. ñu dem ci peste bi noonu dugg ko fa leen di gaañe comme yow gëléem yi nga mën a wax boo leen bàyyi woon ñu nekk fële ci fu wow fi bàyyi fële boo wàccee wala bu ngoonee ñu yooy bu boobaa xam nga ne yow defoo li nga war a def te bu boobaa dinañ la daal di nekk koo xam ne man nañ laa askanel que ne yow da ngaa lott ci def lu baax waaw te bu boobaa wastaw jabtata di nga yelloo al uquba ay pen ay daan lu ya borom bi teg parce que lam la sàmmuloo sàmmuloo correctement allahu akbar allahu akbar allahu akbar <laughs> ah wow oh. léegi nag Seydina Abu Ubayda nag bi ko euh, Seydina Omar waxee lii nag moo xam ne Seydina Omar yooy na ko <laughs> qaala mu ne ko <laughs> naam wax nga dëgg wax nga dëgg qaala mu ne ko nag kon fasir idan léegi kon man ngaa dellu man ngaa dem waaw man ngaa dellu mooy dégg naa j'ai compris maintenant lu taxoon li li nga def voilà parce que nag naa Abu Ubayda nekkul ku réere lii exactement mais mooy tamit enthousiasme gi àndoon ak ñoom dëkk yi ñu ubbi boobu ba léegi ñu nekk ci xalifa bi ñëw ngir ñu dem présenter leen foofu présenter ko foofu ñu ñëw ko fii ñun ñëpp ñu def ko bu war a dëpp lool tamit da ngay yëg am na affaire benn loo yëg quoi. waaw ci kaw loolu la waxee ne pas que ne euh, que bu loolu dàq woon comprendre lu Seydina Omar di wax waaye tamit lii dañ ciy jàngeen dafa baax jiit bi boo waxee wax wala nga jëf jëf joo xam ne mën na di lënt lënt même bu dee nit ñi amuñu amul ku ñeme di la laaj fexeel ngay leeral waaw waaw yonent bi alay saab saab xadiis Seydina Abu Qatada al Harith ibn Rib'i al Ansari te xadiis yi dañoo bari yuy ci maanaam bi bii rek boo boo bii moo njëkk teew suñu xel nekk ci yi bi nga xamante ne nii ci la doon wax naan innaha laysa bi najas gis nga muus laysa nekkul bi najas nekkul loo xamante ne dafa euh, dafa dafa sobewu su muus waaw mooy keroog bi nga xam ne foog naa tuddoon nañ ko fi ci la ñëw seet si euh, kër doomam la demoon moom Seydina Abu Ubayda adna Abu Qatada farisu rasulillah alayhi afdalu salati bi nga xamante ne nii fa dem euh, fekku fa ki nga xamante ne nii mooy euh, boroom kërëb mooy mooy mooy kii bi euh, nu tudd doom ji mu fekk fa soxnaam njàpp jot mu laaj ko ngir mu jox ko mu aal ko ndox mu jàpp léegi li nga xamante ne nii nag ci la ko jox njàpp njàpp muy muy jàpp ah am benn muus ñëw mu dékkal ko ndox mi mu war a jàppe muus mi naan xam nga muus daa féex di naan bi naan ba mandi sëy naa Abu Qatada daal di jël nag war a commencer jàpp <laughs> soxna saa ngi toog di ko xool di ko xool xoolu yéemu quoi mais kii nan la mën a jële ndox mi mu war a jàpp jox ko muus mu naan ba pare en plus mu ñëw continuer bëgg a jàpp ci ndox moom mu ne ko atajabiina yabnata axi mu ne ko da ngay yéemu yow sama doomu mbokk <laughs> waaw xam na ne kii de xoole bii sama soxnaay doom bii mooy daa yéemu mu ne ko innaha laysat bi najis walla bi najas yëgal ne moom nekkul loo xam ne dafa sobewu yeneen tibaray saa saa moo ñu ne ci muus mi muus innaha laysat bi najas innama hiya min at-tawafin alaykum wa wa tawafat waaw mu ne du lu sobewu moom muus daa bokk rek ñi nga xamante ne ñooy baagante ci yéen yu góoree yu jigéen ñi waaw mu nekk xadis boobu mu ngi ci euh, su euh, al imam ko su wéral ko waaye mu ngi ci sunanul arbaa moo yeneen saa sam bi mu ne innaha laysat bi najas dafa leeral muus du sobe mu leeral lu tax waaw loo xam ne ak sobe dañu ko woyofal parce que bi moytandiku yi nga xam ne dañuy baagante ci seen biir loolu di ko le mooy moytandiku da doon jafe lool buñ leen ci tegoon ne lool lépp lu muus laal wala lu mu naan day sobewu waaw ñu tax fiif mooy leeral googu dafa am solo moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu daal di leeral moom tamit leeralal Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu waaye it nga gis bi nga xamante ne ci la ko leeral yow itam bu ñu la leeralee nga am humble que ne ah waa léegi comprendre nga comprendre lu tax fi muy waxee nga comme ne ko ah waaw kon nag euh, dégg naa kon li taxoon ngay wax xam naa ko kon baax na fa sir idan waaw kon nag man ngaa continuer <laughs> man ngaa jël sa yoon kon nga continuer waaw nee na Seydina Omar dox hatta ata almadina ba muy dikkee madinatu almunawwara ala saakiniha afdal saa saam fa qaala hada almahil aw qaala hada almanzil inshaa allah waaw bi mu àggee mu ne hada almahil fii mooy bërëb bi daluwaay bi fii mooy wàccuwaay bi ndéem soob na sunu borom tabaraka wa taala allahu akbar allahu akbar <laughs> allahu akbar kon mu ngi noonee léegi loolu moo doon euh, euh, euh, discussion bi am diggante Seydina Omar ak moom radiyallahu anhu am na Seydina Omar fan la jaar qiyaas ñu ciy jànge qiyaas ci ci tegtal yi la bokk ci adilla yi nga xam ne nit boroom xam-xam ne mën na cee jaar ngir indi ay leeral ay masala yoo xam ne ci qiyaas lay jaar ngir leeral ko Seydina Omar gisoo da koo jox waaw nafiru dañuy daw comme ni nga ko waxee dañuy daw dogalu yàlla waaw aka neexoon keneen wax ko dañuy daw dogalu yàlla jëm ci dogalu yàlla loolu mooy lan mooy ñun bu ñu demoon fii bu ñu continuer woon comme ni ko ñenn ñi gisee ci dogalu yàlla lañ ne waaye bu ñu dubbee tamit dellu ba dina mais ci dogalu yàlla lañ nekk waaw lu ci man di xaw ci dogalu yàlla la nekk mais nag nit borom bi da koo jox libre arbitre jox ko xel ngir muy xalaat waaw man du ma gis koo xamante ne cin guy sens ma sànni ci sama bopp wala ma mujjee sama bopp lu ma ci ci ndogalu yàlla la bu ma du daan bett yàlla de i non <laughs> waaye bu ma ko moytoo ba bàyyi ko dem ci dogalu yàlla laa nekk bu boobaa nag lan laay def li ànd ak li nga xamante ne mooy ay teggi nag sa borom mooy wala tulqu bi aydikum ila tahluka moom mi ñu digal ne bu leen sànni seen bopp ci li nga xamante ne mooy lu leen di loo loo xam ne leen di alak waaw nga doxale noo nee waaw <laughs> waaw Allahu akbar gis nga alqiyaasul jali la Seydina Omar daal utiliser nga xam ne dafa leer nañ <laughs> waaw Seydina Omar moo na gën a xam ne delloom amul dara delloom ak ñi mu dëkkal ñi mu àndal loolu teggiwul ci dogalub yàlla bu mu dogaloon ci moom dara ci ñoom waaw non non <laughs> waaye al la def li gën a wóor ndax li mu ko expliqué waaw lépp luy alake borom bi dana ngeen mooy tund ko wala tulqu bi aydikum ila tahluka waaw ca suuratul baqara aaya cent quatre-vingt-quinze bokk na ñaari aay yi imaamu Nawawi indi ci buntu bi benn baa ngi kon nag <laughs> moo tax ah lépp luy alkane l'islam dana ne mooy tandu ko yow jaam waaw Seydina Omar daal def qiyaas diggante loolu moo ak ñaari xur woow nga xam daam ñaari pegg bii nëtëx bii nëtëxul Allahu akbar waaw léegi ku ñëwaatee ci riyaad bi hein hein ci riyaad bi loolu riwaa imaam muslim bi ñëwagu ci taxriij yi bon taxriij yi am naa buñ ñëwee du ñu tuddaat xadiis bi dañ naan nii euh, buñ waxee càllale yeeg euh, dina doy insha léegi kon Seydina Omar ginnaaw bi mu nee ko ton Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah kon tontu bi leer na tontu bi leer na mooy mbir mi leer na nañ ba Seydina Abu Ubayda daal di xam ne ah Seydina Omar li wax am na foo xam ne mahmal waaw kon lii moo tax mu def baax na waaw waaw <laughs> loo def ci ñaari mbir yi rek mooy ci dogalu yàlla nga nekk waaw at tawakkulu ala xaalu nabi wal axdu bil asbaabi sunnatu nabi faman kaana ala xaali nabi fala yatrukanna fala yatrukanna sunnata nabi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina at-Tustari Sahl ibn Abdillah radiyallahu anhu mu ne ma ne wàkkirlu ci yàlla loolu naka jekk yoneen saa san noonu la ko borom bi binde noonu la mel waaw waaye di jàpp ci sabab yi loolu moo doon sunnaam képp koo xam ne da ngaa nekk ci xaalu yonent nay saa saam nga waay bul délaissé bul bàyyi li nga xam ne nag mooy xaalam mooy sunnaam waaw werantewul ak ak ci yàlla waxoon naa la yeneen li nga xamante ne mooy dund un an te mooy sangu ñuy wakkirlu waaw waaw waaw li lay yóbbu ci lay alak borom bi nee na mooy tukk même boo ko moytuwul def ko ma ne ci loolu la yàlla dogaloon dogalu yàlla la waaye boo ko moytu na ko du yaa am ay kii yaa am ay pexe yaa non ci dogalu yàlla la tamit loo ci def amul dara lu ci génn dogalu yàlla waaw li nga xam ne nag moom lañu yàlla digal nag te yoonal ñu ko moo ñu moytandiku ko waaw waaw <laughs> moo tax nit dina daw benn mbir far mbir ma dal ko moom lañ doon wax ci kaay waajo onze euh, onze septembre ah ka doon daw ne woon doonu dëkk côté yooyu yëpp attentat lay bañ te attentat ko rek mooy la ngay daw la ngay daw yàlla mën naa dogal ne looloo lay rey sax léegi nga daw ko nga des fa loolu lépp ci dogalu yàlla la kon loolu la Allahu akbar moo tax lii lu am am solo la Seydina Omar li mu wax <laughs> lii du waxtaanu ay niveau moyen de ah non lii ma duumul ulama <laughs> waaw <laughs> moo tax ko la fi nekk noonu ñun kay nañ jàpp ci yàlla rek bàyyi sabab yëg yéeféer yi wala yaazu billah loolu du diine ah jéemuñu dara du vaccin bu ñuy créer du vaccin bu ñuy trouver du dara en tant que jullit toog rek di consommer rek naan yàlla baax na kan moo la ne yàlla baax na lool lu ñuy discuter la ñépp ko xam waaw qul lan yusiibanaa illaa maa kataba Allahu lanaa huwa wa alaa Allahi falyatawakkalil mu'minuun ñu ngi ko doon fàttali bii weesu aaya boobu waaw Allahu akbar léegi nag Seydina Ibnu Abbaas di continuer radiyallahu anhu mu ne nag bii Seydina Omar waxee lii Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhuma mu ne fa jaa Abdurrahman ibn Awf ci noonu rek Seydina Abdurrahman al-mubashshar huwa aydan bil janna radiyallahu anhu al-jami' daal di agsi wa kaana mutaghayyiban fekk moom dafa absenté woon mooy fekkewul woon Seydina Omar bi bi muy agsi nii dañoo agsi après moom mu am fu mu dem quoi am ci ay soxlaam moom naan wa kaana daa nekkoon mutaghayyiban ko absenté woon fii ba'd haajati ci lenn ngir lenn ci ay aajoom waaw mu ñëw fekk discussion bi ak wax yi fa qaala mu ne Seydina Omar fekk jël na décision bay kii mu ne inna indi min hada mu ne man nekk na fi man Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ci lii ma dégg ngeen di waxtaane jëlee am naa ci xam-xam léegi nag nga foog ne xam-xam ci saxaaba yi mooy lan ak ñun mooy qaala allahu taala qaala rasul salawatullahi wa salaamu alayhi loolu mooy xam-xam xam-xam moo tax lan la ci rek sami'tu rasulallah dégg naa ndawal yàlla li wa sallam lii mooy xam-xam ci saxaaba yi ak ñun ñu baax ñi ba waaw parce que beneen xam-xam bu ne njuumte da cee am alors que xam bi tukkee ci yàlla ak ndaw yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam c'est certifié par Allah ma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha moom du wax ci li leen ñeen ay bànneex lépp lu wax maa ko wax loo man borom bi maa ko garat loolu mooy digg-digg xam-xam beneen njuumte da ciy am moo tax al imaamu radiyallahu anhu al-Muttalibi mu ne al-ilmu maa qaala fiihi an-naasu haddathanaa wa maa siwaahu fa waswaasu shayaatiin Allahu akbar mu ne gis nga dëgg dëggu xam-xam ci diine buñ koy wax xam-xamu diine xam nga lan la maa qaala fiihi an-naasu haddathanaa ça ne veut pas dire que c'est mathématique n'est pas xam-xam non waxuñu la loolu xam-xamu diine lañ lay wax <laughs> diine xam nga lu fi xam-xam mooy yàlla nee na tabaaraka wa rabbu samaawaati wal ma baynahumaa <laughs> waaw waaw mooy yàlla nee na Seydina Ahmadu Muhammadu alayhi salaatu wa nee na lii mooy xam-xam ci diine mooy mu al ilmu gis nga xam-xam ci diine lii la maa la nga xam ne qaala naasu nit ñi dañuy wax. haddasanaa mooy diw ne ah ñun ñu wóor añ wóor moom moo loolu moo tax borom xam-xam yi a a kii siqa daabit adlun daabitun waaw koo xam ne day wóor waaw day wóor du nekk di di di di di di di di di di di def bàkkaar bu mag en public day war a ne kii ci lum tey amul yàlla amul poids ci moom ci xol waaye du nuur ci bàkkaar bu ndaw du nekk ab ab ab ab ab kaccoor kenn du ne ah manu la def bàkkaar man na def mais du ci lu mu tay ta bu ko defee day riccu day tuub digganteem ak boroomam ba pare ñu xam ko mu nekk koo xam ne ku intègre la ragal yàlla amul ragal yàlla waaw xam ne lépp luy wax dinañ ko xisaabi ëllëg ci kanamam digganteem ak boroomam pare mu mën a takk waaw moo xam dabtu qalbin aw kitaabin aw enregistré <laughs> waaw mooy di teg moo xam lu mu mokkal la ak mokkalam baax wala day bind di bind moo xam ci clavier wam lay tapé wala bigam wala wum enregistré te buy jàngale delluwaat ci enregistrement yi tegal gaa yi ñuy déglu mu ne leen mu ngi nii lu leer nañ ni mi di waaw lii la ñooñu kuur jële ci ku wóor mu ne diw ku wóor moo ma nettali ñuy dem noonu te amul rupture seen diggante waaw amul dog-dog parce que nit mën naa wóor mu ne am na ku wóor ku wax alors que kooku dundul ak moom wala dundul ak moom mais gisu ko jotewul ak moom dara bu boobaa duñ ne waa ji wóoratul lool mooy tax boroom xam-xam yi ngi lijjanti hukmul mudallis man huwal mudallisin ñam ñoo ñi nëpp nëppal ci boroom xam-xam yi ñu xam ñooñu même bu dee rek waa waaye rek da koy def dañu il faut ñu xam loolu waaw al ilmu maa qaala fiihi nnaasu haddathana xam-xam ci diine mooy li nga xam nit ñi dañ naan diw ñooñu nettali wala diw moomu ñu nettali mooma nettali wala moomu nettali di ko ñoom it di ko nettali di ba ci saxaaba ba bu ñëw ba ci yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi mu ne yonent saa salaam nee na wala def na wala xaalam lii la wala nii la doon doxale wala lii la doon lii mooy xam-xam ci diine alquran moom leer na mu ngi ñun te tamit alquran ci xaddasanaa lu jóge ah yow da ngaa foog ne bon ñun dañuy jéew rek jàng nii waaw waaw jàng rek dow ci daara ji jàng noonu mais alquran ay riwayat la waaw ba léegi nii booy jàng alquran am na ñoo xam boo demee ci càllale lañ lay jàll jàngale seen càllale ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah sama sëriñ diw de moo ma jàngaloon alquran bi waaw nee na moom mu ngi ko jële ci diw kooku tamit moo ko jàngaloon ne woon mu ngi ko jële ci diw ñuy yéeg di dem comme hadith yi nii ah sanad yi sanad yi càllalay ba ci rasulullahi sallallahu alayhi mu jële ci sayna jibril anillahi tabaraka wa taala loolu la ñun <laughs> ah foog nga am mais boo gisee fi bari sauf que euh, euh, affaire càllale daa mel ni ñun côté wolof euh, dese nañ ko màggal daal joxe na des nañ koo jox yitte bu rëy te loolu lu am solo la sunnaay boroom xam-xam yi la radiyallahu anhum te barke bi da ciy jaar te am na lan moo gën a neex ngay waxub xadiis wala ngay jàng alquran loo xamante ni yow lii ngay jàng diwa la ko jàngal mu jële ko ci diw mu jële ko ci diw yow nga nekk ci fin bi fii beneen fin bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu dem ci sayyidina jibril dem ci allahu tabaraka wa taala loolu lu ko gën a neex am na ñoo xam ne xamuñu lii dañ naan waaye saa kii bii mu wax la noo fi neex waaye yow saa yi saa yi yi saa yi ma ne la parce que <laughs> yow dañoo altéré sa goût lii neex nga xamul yow pour neex yow pour yow neex mooy plaisir u yàpp woo neex yu ñu ay jus yu neex daqaar yu neex yu saf yow jigéen gi góor booy bànneexoo moom it góor gi jigéen gu muy bànneexoo plaisir yooyu nga xam ne c'est charnel ñu bari ci ñun lool kese lañ jàpp mooy neex ak ak xeeñtu gu xeeñtu gu neex ak looy laal mu nooy ak looy làmb mu nooy ak looy xeej loolu lañ jàpp ne loolu mooy ne mais loolu moom la moom la njaay àll yi am képp koo xam ne yow neex foofu kese nga ko yemale mooy wàcce nga sa bopp de borom bi ni mu mékkati woon waaw <laughs> waaw nga wàcce sa bopp ba nekk asfal saafiliin quand même loolu jar na garaw garaw waaw lii mooy neex borom borom xam-xam ba ba muy génn àddina ñu ne ko mébétal mébétal mébétal mébétal muy mais affaire bi mooy dañ def ñun ñëpp deux points laaj bi na mel ni ku nekk ci ñun ah. na mel ni rek ku nekk ci ñun moom lañ ko laaj laata ñuy déglu réponse u dalika al allama <laughs> waaw ah laata ñuy ñuy ñuy ñuy euh, euh, euh, xam ah li nga xamante ni moom la boroom xam-xam boobee daldi tontu waaw lan lan laata ñu koy xam na ku nekk wax moom lan la yaakaar bu doon moom <laughs> waaw lan ñu mébét booy waaja faatu lan lan taloot Seydina kii lañ ko waxoon Ali ibn al-Madini wala muy sëriñam muy Yahya ibn Sa'id al-Hafiz al-Qattan al-Farrukh ñoom ñaar kenn la ci woon waa lan nga sopp instant bi mu ne xaalin wa sanadun aalin daa waat bar kër goo xam ne day euh, am na boo xam ne day day yaatu waaw waaw baytun xaalin wa isnaadun aalin